a'uuzu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arraxmaani arraxiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati shuuraa ba'da a'uuzu billahi min alsheytaani alrajim walladina yuxaajjuuna fi llahi min bacdi ma stujiba lahu xujjatuhum daaxida xujjatuhum daaxidatun cinda rabbihim wa calayhim gadabun wa lahum cadaabun shadiid suñu boroom tabaaraka wa taala di wax li nga xamante ne mooy laaya bi nga xam ne mooy ñaar mooy mooy fukk bi ak juróom benn mu ne walladina kantaa ñi nga ñi nga xamante ne nii nag yuxaajuuna fillaahi ñooy dàgge ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala di ko bokkaale te naan est-ce que moom rekk lañu war a jaamoo nekk ci li ñu newoon ñooñu di ba'di mastujiba la ginnaaw bi nga xam ne ci la borom bi yónni ay yonent yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nit ñi tàmbali ko wuyu mbir yi leer nañ ñooñu nag moom amatuñu lay gaa yoo yële di dàgge ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala mu ne xujjatuhum gaa yoo yële gis nga seen lay yi ut ngir ngir bañ a nangu lislaam daaxidatun yu neen la yoo xam ne amul dara lu koy saxal inda rabbihim fa seen boroom wa alayhim te ñeel leen xadabum mer wala hum bu tukkee ci seen borom wala hum te dina leen ñeel bu ñu génnul ci seen kéeféer gi ba faatu adaabun bugal shadiidun mu tarataratar mu ne allahu boroom bi tabaaraka wa taala alladi mooy ki nga xam ne anzala alkitaaba moo wàcc téere bii di alquraan bil xaq ci dëgg wal miizaana ak justice ak li nga xam ne mooy ak njub ci la tegu wamaa yudrika la'alla saata qarib mu wa wamaa yudrika ana lan moo la xamal anna la'alla saata amaane ne saade qaribun lu jege la mu ne yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha mu ne ñi nga xam ne nag gëmuñu yasta'jilu biha mu ngi koy yi njëkkante di yàkkamti mu xew alladina ña nga xam ne laa yu'minuuna biha gëmuñu yawmal qiyaam ñoom gëmuñu saa ba pare di yàkkamti naan na ñëw walla bu dee dëgg la na ñëw walladina amanu ndaal ñi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla ñoom mushfiquuna minha ñoom dañ koo ragal ndax xam nañ ne bés boobu bés bu raglu la wa ya'lamuuna te xam nañ ne annaha ka ne saa moo mële al alxaqu mooy dëgg de alaa waawi alaa yow ngeen ma yëgal leen innal ladina yumaaruna fi saa kan ñi nga xam ne ñoom ñooy dàggee di sikki sàkk ci li nga xamante ni mooy xewug yawmal qiyaam la fi dalaalin ñu ngi ci baa ngi ba'idun gu soree sori allahu borom bi tabaaraka wa taala latifun bi ibaadihi mooy ki ñeewante ci jaamam yépp moo tax lu ñu fi def ci caay-caay def ay mbonte lu nekk borom bi du la mbugal ci saasa dalay xaar ndànk tuuti ngir nga mën a delluwaat yarzuqu man yashaa'u mooy ki nga xam ne mooy wërsëgal ku ko soob nag ci ñoom wërsëg ci borom bi tabaaraka wa la ne nekkul ci monsieur mu monsieur mu monsieur le Maristier waaye nekkul tamit ci monsieur Njaga wala monsieur man Marel Nogoy déedéet mooy mbir mi ci loxo yàlla la ne bu kenn benn jaam tax yow nga daldi bañam jaamu yàlla ndax wërsëg ndax allahu borom bi mooy latifun mooy ki ñeewante bi ibaadihi ci jaamam yi yarzuqu man yasha moom mooy wërsëgal ku ko soob wa huwa ta moom boroom bi alqawiyu mooy ki am kattan al azizu mooy ki noot ci nguuram mu ne man kaana yuridu xarsal axira mu ne képp koo xamante ne nii moom li mu bëgg mooy xarsal axiratu mbayam al axira mooy ne moom daal kasbal axira mooy li nga xam ne mooy pàggutéefum al axira moo ko tax a jóg lépp lu muy def mu ngi ciy sóoraale bis pénc bi taba tabaaraka wa taala suñu boroom ne nazid lahu fi harthi kooku de dinañu ko dollil ci li nga xam ne mooy fàggu téefam goo gële ak mbayam moo male waman kaana kantaa ki nga xam ne nag yu yuridu xarsa dunya moom li mu bëgg rek mooy mooy mbayum àddina bii moom daal fàggu téefam yépp ci àddina bii rek la yem te moo ko tax a jóg nutihi minha suñu boroom ne dinaa ko ci jox aslëf mooy ne sax manu la am lépp kon nag tuuti laa ko ciy jox wama lahu ta du ko ñeel fil axirati àlaxira min nasib alaxira du mbiram luy moo tax yéene am solo ak ki nga xamante ne nii mooy nekk mooy yéene ndax mooy li nga xam ne mooy soppi li nga xam ne aadala def ko jaamu yàlla li nga xam ne moom même bu dee aadala nelaw ak lekk ak naan même bu dee aada lañ koy def boo ci sox boo ci fàggoo xarta laaxira muy borom bi nga yéene ci borom bi moom dala koy defal ay tiyaaba ngay xaran mu lay bindal ay tiyaaba comme li Seydina Muaaz ibn Jabal waxoon radiyallahu anhu wa arda mu ne inni ahtasibu nawmati kama ummati mu ne man Seydina Muaaz taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam damay jàppe di yaakaar borom bi fay ma ci samay nelaw comme ni may jàpp ne bu ma taxawee di ko jullil guddi ni may fayee mu ne am lahum shurakaa'u mu ne wan na boog yéeféer yi dañoo am mooy am lahum shurakaa'u mooy balli am ba des ñoom kay am nañ ñoo xam ne ñoom ñoo leen ut ay ay ñoo xam ne moom la ñuy bokkaale ak borom bi tabaaraka wa taala suñu borom nag di leen laaj laaju boo xam ne mooy laaju yéemu mooy ne am na dëgg-dëgg kay am na ñu jàppe ay yàlla ñeneen di bokkaale borom bi waaye ñoom dañoo am ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy man ñoo ñële shara'u lahum ñoom daal ñoo leen tëralal min ad-diini ci dundin gii ni ñu nga xam ne noonu ci diine ji ñu waroon a nekk est-ce que ñoom daal ñu leen tëralal dundin gu bees gu wuteeg gi ma leen tëdd gi ma leen rëddal muy alquran maalam ya'zam bihillah loo xam ne nag boroom bi joxu ci ndigal wala walawlaa kalimatu suñu borom ne way way budul woon kaddu kalimatul fasli mooy kaddu gi nga xam ne moom laay tàqalee nit ñi te mooy bés boo bële mu ne woon ci la leen di wu attee muy yawmal qiyam laqudiya baynahum konoonte kon dina dina dina dina dina att seen diggante de wa inna zaalimiina te bokkaalekat yi di tooñkat yi lahum ñeel na leen adaabun mbugal alimun bu tara tara tar mu ne tara zaalimiina gis nga bu keroogee nag tara zaalimiina di nga gis ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi mushfiqiina mimmaa kasabu ñu tiit lool xam nga ci àddina sànk bu foofu jabraay bee weesu waxoon na la ñoom moom dañ koo yàkkamti waaye buñ demee ba mu ne këtt ne jonn nag lan lañuy def mu ne bu boobaa di leen gis am zaalimiina ñoom tooñkat yi mushfiqiina mimmaa kasabu ñu daal tiit ci li nga xam ne moom lañ fàgg woon ci kaw suuf ndax dañuy ñëw fekk ñu indil leen li ñu doon jëf lépp di lu yées wa huwa ta moom nag mooy conséquence ya ak li tukkee ci seen jëf yoo yële nga xam ne muy mbugal bi bihim luy rot la seen kaw waaye walladiina aamanu kantaa ñi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla wa amilu saalihaati tey doon jëf-jëf yu rafet ya ca àddina fii rawdaatil jannaat ñoom dañuy nekk ca verdure li nga xam ne aljana yi nga xam ne day nay daal di rafet lépp nekk lu muy ajjana yoo xamante ne nii mooy mbandeex bandeex gu rëy yu ajjana lañuy ñuy ne mu ne lahum dina leen ñeel foofale maa yasha'una lépp lu leen soob inda rabbihim fa seen borom daalika loolee al fawz mooy ak ngañaay al al fadlul gi mu ne daalika lii nag moom loo mu ne lii alladi mooy li nga xamante ne nii daalika loolu yàlla di mooy li nga xam ne yubashiru llahu ibaadahu lii mooy àjjana gii mooy li nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala di bégale ibaadahu jaamam yi alladina aamanu jaamam yi nga xam ne ñoom ñoo ko gëmoon fii ci àddina wa amilu saalihaati dafi doon jëf-jëf yu baax qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa as'alukum alayhi ajra laaju ma leen ci ñëw leen dugg ci lislaam gii ñëw leen nekk ay jullit laaju ma leen payoor de waxuma kenn kaay fay ngir nekk jullit illa al mawaddata fil qurbaa lenn rekk laa leen di ñaan yéen waa Quraysh bu leen nanguwu ngeen maa gëm ndax alkuraan gi ma leen di woo xool leen cofeel gi nga xamante ne nii ak jegeñaale gi gi war a cofeel gi war a génn ci jegeñaale gi ma jegeñaale yéen bu ko defee loolu tax ngeen xam ne may wax wax yu sutanteeg lu wuteeg yu li am kon nag loolu rek xool leen ci loolu kon ngeen gëm wa man yaqtarif loolu mooy loolu la ndax waa bu am na Seydina Taawus radiyallahu anhu wa rahima nee na Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ma da am ku ko laaj di ko laaj aaya bii rek kii Sa'id ibn Jubayr beneen mbokku taalibe Taawus taalibe la ñoon ci Mawlaana Ibn Abbaas ne kooku waa waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay wa wax Seydina Abdallah ibn Abbaas ne ko ne ko yàkkamti nga de gaawtu nga de déedéet ne ko waa Quraysh amul kenn amul benn néeg Quraysh lu dul mbokk la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Quraysh ku nekk man nga ne yaa jur yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñoom la doon dagaan bu ndax alxuraan bi ma indi seet leen mbokkaale ak jegeñaale càngaale gi ànd ak cofeel gi war a jóge ci loolu lële ngeen gëm ma xam ne man li may wax dëgg la mu ne wa man yaqtarif hasanatan képp koo xamante nii nag dafa fàggu jëf lu baax nazid lahu fiha husna suñu boroom nee na dinaa la yokkal ci sa jëf joo jële husna njekk wa inna allaha dëgg-dëgg boroom bi ghafurun aji jéggalaa koon la shakurun mooy ki nga xam ne mooy san mooy sant te mooy sant ji li nga xam ne mooy jëfu baax yi jëf jëfu yu baax yi jaam yi di def mu ne am yaquluna iftara mu ne am yaquluuna wala ñoom dañuy wax waaye am yaquluuna mooy bal yaquluuna mooy waa Quraysh ñii dañuy wax iftaraane yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa duur dafa créé alallahi ci borom bi kadiba wax loo xamante ne nii daa waxal borom bi lu wuteeg noonu wal iyaadu billah fa in yasha illah borom bi na ko wax leen ne fa in yasha bu sooboon borom bi tabaaraka wa taala yaxtim ala qalbika day daal di kaste sa xol wa yamhu llahu al baatila lépp loo xam ne neen la boo xam ne buñ koy jéem a tuddal la moom borom bi mu daal di koy far wa yuhiqqa al haqqa mu daal di dëggal li nga xam ne mooy dëggam gi mu bëgg mu jàll bi yi ci kàddoom innahu dëgg-dëgg moom borom bi alimun aji xamaakoon la bi daati suduuri li nekk ci dënn yi mu ne wa huwa ne nii moom